ginnaaw bi ñu gisee ci jataa bi weesu saydatuna hind bint utba ibn rabi'a wa ardaaha nekkoon soxna ci abu sufyaana saxr ibn harb sayyidu tey ñu war a gis ñu ne woon dañuy continuer ci ñeneen ñoo xam ne euh, gisaguñ leen woon bokkoon ci kilifaay Quraysh yi te tuub keroog tey ñu ne woon incha ki ñu waroon a gis moo doon seydinaa safwaana muy safwaan ibnu umaya muy seydinaa safwaan ibnu umaya radiyallahu taala anha wa ardaaha gisoon nañ ne waa quraysh fekk na jamono ji qad fataxa allahu makkata ala yadi rasulillah sallallahu alayhi wasallam mooy ubbi màkka gi am na ba pare waaye nag suuf que dafa am ci kilifaa Quraysh ñoo xam ne d'accorduñ woon ci ba abu sufiyaan ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kat nee na man daxala daara abi sufiaana fa huwa aamin waaye mu tegoon ci képp koo xamante ne ni wa man masjida fa huwa aamin ku mel ni Seydina Safwan d'accordul woon ci mbir yi te gisoon nañu moom ñoom Ikrima ibn Abi Jahlin ñi nga xam ne mujj na tuub te gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna Seydina Safwan ci jataa bi weesu bi ñuy jeexal bi ñu jeexalee bu Sayyidatu Hind bi radiyallahu anha maa ngi la naan moom bon liñ naroon ma ne après dinañ ci ñëw mooy dëgg-dëgg dëgg-dëgg moom tuubul fatxu mag mu ne la waawoo ñoom alxaaris ibn Hisham frère Abu Jahlin bi ak ñoom Ikrima ñoom ñoo ko njëkk fuuf nga ne ma way nu mu fa demee waay mu ne la léegi nañu xool mbiri Safwaan moo doon kan d'abord ba dina ñëw ci loolu mu ngi tuddoon Safwaanu ibnu Umayya ibni Xalaf ibnu Wahb ibnu Xudaafa ibnu Jumah aljumahi Safwan la tuddoon di doomu Umayya Umayya boobu di doomi Xalaf Xalaf di doomu Wahb Wahb di doomi Xudaafa Xudaafa di doomi Judah bokkoon ci waa Quraysh bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo doon kilifa Quraysh yi jumax moomu di doomi amr amr di doomi husays husays di doomi ka'b ibn lu'ay voilà lu'ay ibn ghalib alqurashi aljumaxiyu kon moom baayam nag kenn dootu ko laajteeti teeti baayam mooy umayyat ibn xalaf waaw ni nga xamante ne nii ak mbonteem siiw na ay jëfam yu ñaaw bir na mi nga xam ne moo moomoon sayyidina Bilaal al muwazzin al qurashi mawlaahum moom mi moomoon sayyidina Bilaal ibn Rabaah baayu Safwaan mi doon ko teg lii ci xeeti mbugal di ko yenn lii ci xeetu mbugal ngir mu génn ci lislaam bi nga xam ne moom ci lu duggoon jamono ji aleyhi salaatu wassalaam bi tàmbalee woote makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima umaya ibn xalaf mi nga xam ne moo ko doon teg mbugal yu tariya ca tàngooru Makka di ko tegi xeer di ko dóor ay yar ngir Seydina Bilaal génn ci diine ji waaye taxu koo ba lenn rekk la doon tontu ahadun ahadun ahad bëgg ma génn ci diine ji nga xam ne buur yàlla mi kenn moo ko tëral loolu man da mu ngi ko doon duma ngir mu génn ci diine ji dugg li nga xam ne duggaat ci seen diine ji muy diine waa Quraysh waaye Seydina Bilaal bin Rabaax radiyallahu anhu amul woon lu dul benn tontu ahadun man yàlla ñi ngay ji ñu war a jaamu kenn la ahadun kenn la ahadun ahad bala ko ci dal gisoon nañ ko moom Seydina Bilaal bi ñuy gis tarjamaan gis ki ko moomoon nag moo doon bàyyi Safwaan nii Umayyam ibn Xalaf ma nga xam ne qutila ma'a Abu Jahl bi Badr ñu ngi ko faat ñu ngi ko faat badar lañu rey baayu umay yu baayu safwaan di umayyat ibn xalaf wa kaana min uzamaa'i qurayshin ci kilifaay quraysh ci la bokkoon waaye keroog lañ ko rey badar moo kontaanoon lool ba waaja ñëwee ne seydinaa muhammad Karna suñu njëgg mi Abu Sufyaan mi ko jiite woon moo ma yónni ngir ma yëgal leen ko yéen waa Quraysh au secours ci seen njëgg mi alqaafila alqaafila sotteeku suuf daq fas wi yéeg def cinéma wam keroog ba mu déggee xabaar bi dafa kontaan kontaan goo xam ne foo ko natt weesu na ko mu ne hadihi huwa hiya alxarbu allati kuntu antadiruha ay way jële xeex bii mooy bés jot ñu laaleeg seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waay waay xare boobu moom laa doon xaar dafa mel ni moo taxoon ma juddu man umayya wa xaraja min makkata mutabaxtiram mutabatira mu dem di rëylu ñu daldi ko fay faat gisoon nañ moom nam meloon rey ko fa ak benn doomam bu tuddoon Ali ibn Umayya ibn Xalaf gis nga keroog niñ ko faate Seydina Bilaal moo ko gis fekk ah bi ñu nërmeeloo waa Quraysh moom Umayya ibn Xalaf mu daal gis xaritam ba di seydina abdirahmaan ibn awf radiyallahu taala anhu wa ardaah mu daldi koy woo mu daldi koy woo ne ko bàyyil sa butin de guerre yi nga yor te nga jël ma ndax man maa ëpp maa ëpp doole ci yow te li ngay amee ci man bu may jënd sama bopp sama liberté moo ëpp li nga xam ne moom nga yor nii di butin de guerre bi ah ba seydina abdarrahman ibn awf radiallahu daldi joxe mbir mi sànni bubbu koŋ yam dajale ak ci butin de guerre bi keroog Badar daldi koy jàpp def ko prisonnier ak ki nga xam ne mooy doom ji waaye naka la ko sayyidina Bilaal gis radiyallahu anhu mu ne hada Umayya ibn Xalaf wal Ansaar yi yéen soldaari boroom bi yéen ñi nga xamante ne ni hada Umayya ibn Xalaf laa najawtu in najaa Umayya ibn Xalaf aduwullah noonu bi yàlla bi wa aduwu rasuulihi noonu bi yonentam bi sallallahu alayhi mu ngi nee ma gis man Bilaal wallahi laa najawtu in najaa bu rëccee man duma rëcc mooy tey moom maak moom suwaa man maay faatu wala moom mooy faatu seydna abdurrahman ibn awf di naan bilal adéet ah, bilal bilal kii sama prisonnier la waaye gaa yi ñoom seydna bilal ak lansaar yi songu ndox ba seydna abdurrahman radiyallahu anhu di ko jéem a protéger bañ gaañaale ko ci tànk umayyah ibn xalaf ñu daal di ko fay faat mook doomam ja ali ibn umayya ibn xalaaf di frère ci safwaan mi ibn umayya seydina safwaan kooku mooy baayam bi nga xam ne nag ci la faatu baayam mettit gu gu tar dal di koy dugg moom safwaan mi ah qad qutila qad qutila abi rey nañ sama baay loolu moom Safwan daal diwu ko woon daal diwu ko woon mën a eh, <clears throat> mën a supporter ba moo tax te loolu mosoon nañ ko gis ci ghazwatu Badr ci dernière histoire yi ñu nettali woon xew-xew yi comme ni ko imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi daldi woon nettali mu jële woon ko ci sëriñam bi Muhammad ibn Jaafar ibn Zubayr raxmatullaahi ala al jamii an Urwa ibn Zubayr mu jële ko ci seydina Urwa ibn Zubayr mu ne woon xadis boo xam ne qad rawaahu al imaam ibn isxaaq walakinahu mursal xadis la boo xam ne mursal la woon imaam at solo woon na ko ci taarixam naka noonu waaye boobu it mursal la imaam al-Waaqidi solo na ko ci al-Maghaazi di sanadin naka noon abu nu'aym daal dina koy solo comme ni ko imaam as-suyuuti tudde ci alxasaa'is al-kubra mu ne raxmatullah alayhi axrajahu at-tabaraani wa abu nu'aym min tariiqi abi imraan al-xuufi an anas ibn maalik mawsuulan bi sanadin saxiix mu ne imaam at-Tabaraani solo na ak imaam Abu Nu'aym muy jaar ci seydina mu ngi jaar ci saxaaba bu màgg bi seydina Anas ibn Malik mu jokkaloo sanad bi ci sanad boo xam ne bu wérul imaam at-Tabaraani yu solo na ko mursal te isnaadam boobu jayyid waaye mursal eh, kon na ko noon zakarahu al-Haythami fi majma ci Majma'u az-Zawaa'id euh, mu waxoon doon nettali histoire boo xam ne gisoon nañu ko mbokk Seydina Safwan di Umayr ibn Wahb al-Jumahi nga xam ne dañu mas a toog benn bés dañu koy wax nii parce que buñ ci jaar day jël temps te duñoo bëgg faire ndax am na yeneeni ponkal ci waa Quraysh suñu war a gis mu ne euh, Umayr ibn Wahb ak Safwan ibn Umayya mii ñuy gis dañoo masa ginnaaw li leen dal Badar défaite bu rëy bi leen dal dañoo masa toog ci alxijr ah mooy ci kaaba gi noonu mu ne wa te Umayr moom lañ doon woowe dañ moom ka dafa newoon koo xam ne doonuñ koon woowe mais moom la doon shaytaanan min shayaatini Quraysh waaye mujj na tuub radiyallahu anhu comme niñ ko gise woon gisoon nañ tarjama mu ne moom nag dafa ne woon benn shaytaane la woon ci shaytaane Quraysh mooy ñu féttéerlu waaw rébalewu ci àtte yàlla yi ak li nga xam ne mooy diine ji fi lislaam indi ak ki mu ko teg ci loxoom muy sayyidina rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam te bokkoon moom Umayr ibn Wahb ci ñu ko doon lor moom alayhi salaatu wassalaam ak saxaabaam yi ba ñu newee Makka waaye comme que doomu Umayr dafa ne woon prisonnier ci prisonnier Badar yi ah imaam Ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne bañ toogee foofule nag mook Safwaan ibn Umayya ginnaaw Badr ñuy remémorer seen mbir yi il broyait du noir et de la mélancolie waaw vraiment set défaite là les ronge défaite bi wax dëgg yàlla mu ngi ñuy lekk ndànk-ndànk ndax mer surtout Safwan mi nga xam ne qad qutila abuhu wa axuhu Umayya wa Ali neenañ fa newee nag mu ne Safwan daldi toog ñu fàttaleku ndax Umayya keroog bi ñu leen bi ñuy dajale nit ñi di leen dugal ci kàmb gañ leen teen bañ leen suuloon Badar moom yaram wi dafa commencé dafa di di décomposer ci biir mbubb koog lu mu soloon ñu dal di koy dajale kii ko sànni ko ci biir ñuy fàttaliku ku le Safwan ne maa ngi wàcc yàlla ne dund gi de amatul yiw ginnaaw kilifa yi suñu kilifa yi nga xam ne ñoo la seen bakkan rot Badar Umayr gis nga di mbokkam al-Jumahi Umayr ibn Wahb al-Jumahi Safwan tamit ibn Umayya al-Jumahi mu ne ko wax nga dëgg Safwan man Umayr waaye maa ngi wàcc yàlla ne bu ma budul woon ay det ay bor yoo xam ne ñoo gàllu sama loos budul woon ne loolu la nga xam ne fay ko tëna ma ak sama njaboot ji nga xam ne moom laay ragal ñàkk leen sama gannaaw bu ma demee rek def ak action kamikaze kan moo leen di dundalati ak sama bor yi ma yor nan laa leen di fay wallahi budul woon ñaar yi man woon Umayr dinaa dem war sama waruwaay ba ci seydinaa Muhammad ma daal di koy rey sallallahu alayhi wa ndax man bu ma fay dem duñ ma soupçonné ndax am naa raison dem fa saa ñu soupçonné na ma ndax lan ibni asirun fi aydihim ndax kat sama doom prisonnier la mu ngi ci seen loxo buñ jàpp keroog Badar ah Safwan daldi saisir liñ naan la balle au bond waxtanama Safwanu hadhihi al fursa mu daldi saisir occasion bi profitoo ci occasion bi mu ne ko Umayr bu dee looloo la téye yëgal ne man Safwaan bi sa mbokk sa det yépp maa la koy fayal sa njaboot nag bi ne moom ngay ragal ñi nga bàyyi sa gannaaw boo demee def loo lële ndax boo rayee Seydina Muhammad moom moom xam na ne bu ko defee mooy après day dee ndax dañ ko fay faat mu ne ko kantaa loolu nag sa gannaaw bandang ndax sa njaboot ak sama njaboot ñooy ànd ci lépp maa leen di yor fu sama njaboot lekke sa njaboot dinañu lekk waaw Umayr na ko kon Safwan baax na nëbbal ma sama mbir sama mbir ak sa mbir kon baax na looloo ma téye woon comme que délibéré nañ ma ci nag moo ma tënkoon tinki nañu ma muy bor yeeg njaboot ji loolu lépp gàb bi nga ko yow Safnaan léegi nag nëbbal ma sama mbir bu ko kenn yëg baal nag man mii bu ma demee ma def daal di dérouler plan bi daal di koy exécuter li nga xamante ne moom lañu nos nii mu daldi jël jaaseem daal di koy daas moom Umayr daal di dem ba agsi Madinatul Munawwara naka la ko Seydina Umar ibn al-Khattab gis radiyallahu ne woon ci mbooloo ci jullit ñi di waxtaan ne mbiru Badar di waxtaane li leen buur yàlla terale woon keroog ak li ñu gis ci seen noon yi ci la Seydina Omar daldi gis Umayr mu daldi jóg mu daldi jóg waaw <coughs> gis ko mu daldi di yësal géléemam ci buntu jàkka ji mu ne haadal kalbu aduwullah Umayr ibn Wahb wallahi ma jaa illa li shar huwa alladi xaraca baynana wa xasaranaa lilqawmi yowma badrin mu ne Seydina Omar ne bi mu ko gisee mu ne hada hada kii ne <laughs> waxoon bañ ci tollee waxoon nañ la bon Seydina Omar radiyallahu anhu moom nii la ko nii la ko yàlla binde waaw <laughs> mooy eh, <coughs> moom da doon mooy dafa newoon koo xam ne euh, dafa dafa dafa newoon koo xam ne dafa taroon mooy koo xam ne xam nga nit ñi nit ñëpp yemono da ngay gis nit koo xam ne dafa lewet lool waaw lewet lool daanaka pour mu mer c'est c'est rare nga gis ko mu mer lu metti man na koo dal dina mer nii sax mais bu meree sax dangay foog ne kii nii <laughs> kii nii merul waaw mais am na ñoo xam ne nag ñoom dañoo dañoo gën a tar <coughs> ñoom moom seenu mer ak seen même day feeñ sax ci ni ñuy waxe waaw léegi nag Seydina Omar nag radiyallahu anhu noonu la ko buur yàlla binde moo tax mu ne mu ne hada al kalb aduwullah umayr ibn wahb mu séen ko mu ne hada al kalbu xaj baa ngoog ah, xaj baa ngoog ma ne leen xaj baa ngoog umayr ibn wahb xaj baa ngoog umayr ibn wahb waaw wallahi ma jaa illa li shar dikku fi lu dul lu yees wa huwa alladhi harrasha bay baynana te moo yàq suñu diggante mooy keroog waaw kii kii keroog badar wa na ah moom moo sape woon suñu suñu suñu kii bi tuuti tuuti làmbaay ñaaw <clears throat> keroog badar na Umayr ibn Wahb waaw <clears throat> ndax lan wa xarazana ndax lan non seulement daf leen a yàqal mais dafa xam nga Umayr keroog dafa dem moom moo ñëwoon daal di xool gaa yi xam ni ñu toll ne lii lañ toll voilà loolu mooy wax wa yow mu Badr xam nga ñëw di xare yi ñu wax la sam noon mu xam ne yow bariwu ngeen mu ne moom nag moo ñu ko defoon léegi mu jóg ci saa si Seydina Omar ak ñim àndaloon dugg ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Seydina Omar ne ko ciixtee ko di ko di ko di ko di ko xëcc ak ñim ànd moom kese nit ñi ànd ak moom mu indi ko ba ci kanamu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ñim àndaloon wër leen ko waaw faxdaru alayhi min hada al wër leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jege leen ko te ngeen faire attention ngeen protéger ko ci ku bon ki alxabiis ku bon ki di Umayr ndax fa innahu ghayru ma'mun moom mii dara woo mbiram tus wóoru ci bi Seydina Omar gisee noon ba ko poñe ba ba ba ba ba mbir mi waaye xoj ko Seydina Omar yonent mi alayhi salaatu salaam gis Seydina Omar poñe ko noonu mu ne ko arsilhu ya Omar mu ne ko Omar bàyyi ko mu wàcc dindil poñe gi ba ko mu wàcc ne ko jegesil bi mu jegesee mu laaj ko <clears throat> li nga xamante ne nii mooy xam nga ba mu koy nuyu naan an'imu sabaaxan yal na seen suba neex te loolu la waa jaahiliya di kii an'im bu doon kenn an'im sabaaxan maanaam leen an'imu sabaaxan kii ne ko yonent ma lay saat saam ne ko ñun buur yàlla jox nañu nuyoo bu gën boobu terale nañu bu gën boobu mooy bisalaam taxiyatu ahlil janna nuyoo waa aljana lañu lañu lañu lañu jox ah, léegi mu doy laaj ci gàttal ne ko lan moo lu feen bi mu ko damaa ñëw ngir sa sama prisonnier bi ngeen jàpp muy sama doom ji bi nekk seen loxo bi ngeen jàpp Badar bëgg rek ngeen rafetal ci moom waaw ut ay information jël ci ay nouvelles yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko waa bu dee looloo la tax a jóg waa jaasi ji nga yor moom lu muy def ci sa doq gi nga ràngoo mu ne ko qabbahaha allahu min suyuf wa hal anna shay'a mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam subboo xun ma la biib jaasi du dara non est-ce que jariñ nanu dara bu ñu jariñoon dara du ngeen ñu faat du ngeen ñu gañe Badar yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko ma ne dëggal ma lan moo la fi indi mu ne ko dikkaluma la dikkuma fi lu dul lii léegi nag yonent mi alayhi salaatu salaam ci saasa mun ne ko est-ce que toogoo woon yow ak Safwaan ibn Umayya ca Kaaba ga ngeen tudd la ngeen tudd wax ko liñ def yépp li wax yépp ci saasa Seydina Umayr daal di tuub ne loolu moom di mbindee fekkewu ko woon ñun de dañ la doon weddi lañ ñu doon indi ci xabaru sama waaw ak liñ la doon wàcce ci wax yu nga ñëw di ñu ko wax ci xabaaru asamaan waaye lii nag dafa nekk mbir moo xam ne maak Safwaan rekk ko fekke maa ngi wàcc yàlla ne ki la xamal lii moom ah mooy buur yàlla kon nag maa ngi sant yàlla man Umayr ci buur yàlla mi nga xam ne moo ma gindi ci lislaam ba indi ma nii léegi nag Safwaan nag bi mu yëgee euh, bi mu yëgee ne Umayr dem na moom yëgul li xew waaw moom yëgul li yam li xew Safwaan <laughs> nekk Makka waaw bi mu yëgee dem na muy wër ci ndendu Makka yi ak kilifaay Makka yi di leen bégal naan leen abshiru bi waqatin ta'tikum al-aana fi ayyaam tunsikum waqata badrin muy wër kontaan ndax xam na ne Safwaan Umayr boog dem na ngir daldi faat Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa te am na alibi lu tax mu dem fa duñ ko soupçonné muy wër nag ci Makka leen waay waay bëgg leen ci xabaar boo xam ne dina leen dikkal fan yi bu yàggatul rek xabaar boo xam ne bu leen dikkalee dina leen fàttaloo la xawoon Badar li ñuy metti metti xabaar bii di waa ñëw fan yii dina leen ko fàttale ko moo tax ngeen fàtte ko képp koo xam ne nag voyageur nga bu dugg si ci dëkk bi Safwan daal di lay kar daal di koy laaj xabaari Umayr ba benn waaye bu ñëw ne ko de Umayr Umayr tuub na de Safwan daal di waat ca saase nag ne kii dootuma waxateeg moom dootuma ko adressé parole ba faw fini na jeex na takk mag Umayr mi même li muy doon sama mbokk mooma trahir léegi Safwaan nag kon lii lépp la def ci yowoon tuur ngir ñu rey yonent bi alayhi salaatu wa salaam ndax mbokkam yi mu ñàkk baayam ak frère moom nag Safwaan noonu la ma sa continuer fu ñuy xeex yonent bi alayhi salaatu wa salaam mu nga fa fu muy fu ñuy xeex yonent bi aleyhi salaatu salaam mu nga fa bi nga xam ne nag euh, ci la fatxu Makka bi am Safwan bi mu yégee ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa ñëw ak ànd ak mbooloo mu bari Abu Sufyaan daal di leen di wax mbir mi liñ waxoon sànq ne leen kat yonent bi aleyhi salaatu salaam ne alhamdulillah man daxala daara abi sufyan fa huwa amin ku dugg kër abu sufyan rëcc nga nekk ngaa sécurité waaye ku dugg ci jàkka ji nekk nga sécurité ku dugg sa kër ji nekk ngaa sécurité Safwan moom dégg ko woon boobu nopp te loolu mooy ña nga xam ne ñoo doon résister mook ñoom Ikrima nga xamante ne nii dañ ne woon ñoom du ci dal déedéet xanaa ñàkk ful la waaye naka la ñuy tooge rek sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu noon bu mag bi jóge na la rek daal di ñëw nangu si dëkk bi ñu ñu ñu daal di koy jox mbir yi duñ ko nangu laa wax waaw loolu moom xaw ma ku koy def waaye loolu moom man Safwan ak ñoom Ikrima ak ñoom Suhayl ibn Amr d'accorduñ ci woon waaw <clears throat> ci lañu créé woon seen la nga xam ne mooy seen armée ba mooy seen armée ba nga xamante ne nii moom lañu créé woon ngir daal di dem euh, jàmmaarloo nag ak jullit ñi ci fatxu Makka ba ñu dajeeg Seydina Xaalid ibn al Walid fi nga xamante ne nii mooy E, xandama waaw léegi nag ba ñu fa dajee waaye dañoo daw comme nañ déggoon déggoon nañu ximaas ibn Qays ibn Xaalid nettali woon ko ma nga xam ne moom ci ñoom la àndaloon ngir résister daldi défendre Makka ba jullit ñi duñ fi dugg waaye dañoo far daw te moom la ximaas doon wax ca wayam wu siiw wa di wax soxna sa bam ne si ne ko ba mu ko gisee muy waajal ngànnaayam mu ne ko looy def nii mu ne ko sama ngànnaay yi may waajal ak sama waruwaay ngir dem dali ci jullit ñi la ndax dégg naa ñu ngi dugg si biir màkk soxna si ne ko ma ne nijaay xanaa yëgu nijaay ci waxi wolof ñooñu xabaar yi ñu am ci ñoom armée bi ñu fi indi kenn manu leen a dégg mu ne ko yow soxna sama ay way way soxna sama di xam ne man lool ñooñ ngay wax dinaa la ci indil ñoo xamante ne danga leen di defi jàmm waaw dinaa la indil ñoo xam ne dañ lay liggéeyal yow kay diñ ci am jàmm yoo lay liggéeyal ba mu demee ñu daal di leen duma ñu daal di daw mu daw moom Hinaas dugg biir këram tëj bunt bi sax daa da defu ko wax waxam ju siiw ja waay ba innaki law shahidti yawmal xandama id farra Safwaanu wa farra Ikrima wa abu Yaziid qaa'imun kal wastaqbalathum bissuyuufi lmuslima muslima yaqta'na kulla saa'idin wa jumjuma darban falaa yusma'a illaa ghamghama lahum nahibun xalfanaa wa hamhama lam tantiqi fi llawmi adnaa kalima mu ko doon wax naan ko innaki yow soxna sama law shahidti boo fekke woon yowmal xandama bésu xandama muy xare bi xew tey am na tur id farra safwaanu ba safwaan dawee wa farra mu daw Ikrima Ikrima daw mooy safwaan mu ngoog keroog da doon jéem a waaye bokk na ci ñi nga xam ne ñooy ñi ñàlli woon daldi àbb njool mi ndax bañ gisee deegu taxaw mu daldi daw léegi bam dawee nag fan la jaar <coughs> dafa daw génn dafa daw génn Makka <coughs> daldi dem fi nga xam ne ba <clears throat> ngir rëcc feneen daal moom daal fu mu mën a dem waaye daal ay nekk fii nii di nekk fii waay waay lii aar ay waay lii aar lii moom ci ci li nga xamante ne nii mooy eh, mooy eh, nu mu tuddati gàcce gu ñu dal mu daldi tam jidda ngir jël fa gaal daldi mën a xool daal nu muy def ba jóge foofale nga xam ne mooy gina rëcc ndax jullit ñu ubbi nañ Màkka léegi bi nga xam ne ci la dem soxnaam soxnaam daldi tuub moom ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, daldi tuub la muy doomu al-Walid ibn al-Mughira moo doon soxnaam ndax ak tuubam dafa am ñaari version yu ci ñëw euh, mooy bi mu dawee nii daanaka euh, du ñaar sax mais benn la kii dane euh, doom ji soxnaam dafa ñëw daal di yëgal yeneen ci ma lay saabsaab ne ko Safwan de daw na léegi Umayr mi ñu la waxoon sànq mu newoon mbokkam miñ të mi doon tëral ak moom plan yi mu daal di ñëw ci yeneen ci ma lay saabsaab ndax moom tuub na bu yàgg mu ngi woon Medina. depuis booba Badar après nag bi ñu ubbee Makka mu ñëw nag ñu ne ko ah sa doomu mbokk bi de daw na sa mbokk mi daw na di Safwaan génn na ndax bañ lislaam léegi nag ci la Umayr ibn Wahb daldi ñëw ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi koy wax ngir mu daldi jox amaana mooy sécuriser ñoŋal ki nga xamante ne mooy Safwan ibn Umayya ba mu mën a dugg ci lislaam loolu comme ni ko boo demee ci Ibn Asakir solo na ko imaamu Maalik it na ko ci Muwatta raxmatullaahi alayhi ci yoo xam ne qad rawaahu balaagan moom seydina imaamu Maalik imaamu daaril hijrati radiyallahu taala anhu léegi <laughs> Umayr daldi saam ne ko waaw mooy Safwan de mu ngi en sécurité mooy léegi jullit ñi bu ko kenn laal ndax dafa jàppoon ne moom eh, dinañ ko faat yonent bi alayhi salaatu salaam joxe ndigal na Safwan Safwan bu ko kenn laal waaw mooy na nekk li nga xamante ne en sécurité bu ko kenn def dara waaye naka noonu imaam al-Bayhaqi daal dina koy solo léegi nag kii daal di ñëw ci moom di Umayr ibn Wahb radiyallahu taala dem ba fekk ko fam ne muy wax ak moom mais bi yonent mi alei salaatu salaam bi bi Umayr di dem Umayr xam na ne Safwan bu ma demee wax ko rek du ma gëm ah, mu dal di koy jox benn rida mooy benn yére benn làmbaay boo xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam a ko moom ngir boo xam ne Safwaan xàmmee na ko ngir wan ko ne lii yonent bi aleyhi moo may pour pour dëggal que moom dalaa wax man ngaa ñëw assurer nekk nga sécurité moo ma jox lii léegi nag mu ñëw gis Safwaan Euh, waaye nag bi Umayr ñëwee Safwan faalewu ko faalewu ko waaye xoolu ko sax dana kii kii sa Umayr naan ko yaa Safwan ay way Safwan foo jëm nii yonent bi aleyhi salaatu salaam moo la soxla nee mën ngaa ñëw nekk nga en sécurité waaye Safwaan gëmu ko ndax nee na mu ne ko sori ma yow mi nga xam ne workat nga mooy workat nga mooy la plan ba ñu tegoon appliqué ko ñuy wax nga dem daldi tuub ñëw tey naan ma ay lii yow moom wóoluwuma la say wax gëwuma ko gëwuma ci tuus laa ci gëmul Umayr ne ko yonent mi alayhi salaam nag moo ma jox lii pour nga xam ne li ma lay wax dëgg la yéreem bii nii moom moo ma ko jox ngir luy wane luy symboliser ne moo ma ko wax léegi nag ci la Safwan daal di ñëw waaye comme que wóoru ko wóolu ko woon euh, mu daldi ñëw ànd ak Umayr war war waayam ba fekk yonent bi alayhi salaatu salaam fi ne Makka mu ne ko nit ñi de kii de nee na mu ne ko yaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ee eh yow Muhammad seydinaa Muhammad alayhi salaatu wassalaam mu ne ko Umayr ibn Wahb de eh, moo ma ne moom moo ma ne yow danga maa sécuriser waaw est-ce que loolu am na yonent ma lay saa saam ko wàccal yow Safwan waaw wàccal nee na danga ma sécuriser yaa ko jox làmbaay bii nee yaa mu yow yaa ko ne ma ñëw waaw yonent ma lay saa saam ko wàccal mu ne ko déet foog mu leer mooy wàccal waruwaay bi nga ndax bu kiiwul woon rek da ko cee bëgg a tegaat mu ne ko man daal ñëw naa nag du ma wàcc fekk lu dul nga exposer ma liñ may exposer ma xool sa diine ji proposer ma mbir bu ma ci d'accord <laughs> ma nangu walla bokk bu dee ne d'accord gu ma nga may ma mooy nga may ma fii loo xam ne mooy damay benn délai voilà boo xamante ne daa xalaat ci liñ mu ma proposé mois nga may propos may may ma xalaat ci liñ muy proposé yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko wàccal Aba Wahb loolu moo doon dàkkamtalam Safwaan ibn Umayya Abu Wahb moo doon dàkkamtalam mu ne ko wàccal yonent mi alayhi Safwaan ne ko laa wallahi laa anzilu hatta tubayyina li mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam man manumaa wàcc de waruwaay wii ma ne duma ci wàcc ndax wóorul lu dul nga leeral ma lu leer que lii ma la wax mooy boo ma proposé li nga may proposé bu bu dee gërëm naa doylu na ma ma dugg ci léegi wala bokk naa am deux mois yoo xam ne dama ciy toog di xalaat ba xool ban décision laa ciy jël yoo xam ne nag en sécurité laay ne fii nii yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko wàccal nekkoon ko nag am nga waxuma la deux mois mais may naa la quatre mois waaw naa la quatre mois nga xalaat ci <laughs> am nga lii nii lii lii lii lii nii euh, mooy benn affaire am na mooy est-ce que nit man naa wax lii léegi yonent bi alayhi salaatu suñu borom moo ko xamaloon ne Safwaan fii ak muy mooy fii ak muy tuub du faatu fii ak muy tuub du faatu mooy ci lislaam lay faatu lool moom yonent bi alayhi salaatu xam na ko moo tax mu ne deux mois mu ne ko am nga quatre mois yoo xam ne nga xalaat ci mbir mi te xam na moom alayhi salaatu salaam ne que du mat waxuma la deux mois yi mais quatre mois yi du ko mat mooy mois sax du ko mat mu dugg ci l'islam moo tax nit amul droit tey loolu mooy yonent bi alayhi salaatu salaam mi nga xam ne yatiihul yatiihil wahyu min qibali sama moom mi wahyu bi di dikkal waaw ci boroomam di ko xamal li war a ñëw kantaa man manuma nit ñëw di tuub moo xam imam laa moo xam lu ma man di doon ma ne ko non mu ne ma non man nag damaa bëgg nga ne nga nga nga ne ma nga may ma deux mois ma xalaat ci bu boobaa yow mënoo ko ne waaw man ngaa dem deux mois nga xalaat ci mbir yi danga ko naan man daal parce que mooy nit du tuub wuute naag li ma bëggoo a li ma bëggoon a mooy nit koo xam ne day tuub ñëw tey ne damaa bëgg tuub nga ne ko demal demal ba àjjuma àjjuma la fi sëriñ naag sàngam xaw ma di jaar di ñëw bu ko defee mu tuubal la ci biir mbooloo loolu daa xaram parce que bu waa ji faatoo ci diggante bi nag mais nit ku ñëw ne man daal lii par exemple Safwaan def man naa ne nit ku ñëw ne moom yéeféer la mu ne man daal am ku koy woo ci l'islam mu ne ko bon je vais réfléchir quoi mais il faut ma donner il faut ma laisser deux mois pour que je puisse euh, euh, alimenter ma réflexion et prendre une décision boobu nit ki mën na ko ne waaw parce que waa ji duggagul ci l'islam moom jëlagul benn décision wute nag ki jël décision laa kooku laa bëggoon wax ñëw di dugg nga ne ko non bàyyil ba ëllëg wala bàyyil ba ba ba gàmmu gi wala ba màggal gi di ñëw te mu des ay weer nga dóoratu parce que foofu lay gën mu symboliser ko loolu moo xaraama def ndax bu faatoo yow yaa res ay mbiram léegi nag Safwan daal di ne foofu loolu moo tax ma la doon wax ne en fait moom tuubul fatxu Makka ndax après bi lool xewee euh, yonent mi aleyhi salaatu salaam comme niñ koy gisee dañ koy tudd léegi comme que dañuy def tarjamaam euh, dinañ ci gine yaatal buñ ci accès bi mu paree bi nga xam ne ci la pare moom aleyhi salaatu wassalaam ci li nga xam ne mooy euh, fatxu Makka bi mu paree ci fatxu Makka xam nga Xunayn la dem xaswatu Xunayn moo ci tegu ak waa Hawazin contre waa Hawazin léegi yonent mi alei satu salaam bi muy waajal xare boobu dafa xam ne Safwaan dafa bari ay mbubbi koŋ mooy ay mbubbi koŋ yi ñuy demee xare léegi mu daal di ñëw ci Safwan moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam après euh, mu daal di koy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa ñëw ci dafa woolu Safwan après mu ne ko dama bëggoon nga alma sa mbubbu koŋ yi dama bëggoon nga aal ma yow alayhi salaatu wassalaam sa mbubbu sa mbubbu koŋ yi mooy say armo yi ndax dama ko soxla ci xare bi <coughs> léegi mu ne ko aghasban ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko ah seydna muhammad yow sallallahu alayhi wa sallam lii nga bëgg jël ci man da ko bëgg jël ci force hein da nga koo bëgg jël ci force parce que yaa ubbi fii daal man maa ngi sa autorité nga nangu ko ci man mun na ko déedéet déedéet bal aariyatun dii dafa nekk loo xam ne lu ma lay àbb la rek waaw dama la koy àbb rek boo xam ne nag dañ koy protéger te dama la koy delloo voilà léegi ci la yonent bi aleyhi salaatu salaam daldi jële loolu mbiru safwaan yooyu ci mbubbu koŋ yeeg ak yi nga xamante ne ñooy arme yi ñu dem ci ghazwatu Hunayn Safwan moom li ci gën a yéeme mooy Hunayn bi muy am da cee topp yéeféer la mais da topp ngir dem xool quoi bi yonent bi alayhi salaatu salaam daal di ubbee Makka non gañee waa Hunayn léegi ah Safwan nag gis butin de guerre bañ fa jële ni mu toll gis butin de guerre bañ fa jële ni mu toll léegi Euh, muy xool affaire bi rek yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko est-ce que jur ji nga gis ndax lu bari lañ fa jële ci ay troupeau daf laa yéem yaa aba wahb mu ne ko aba wahb yujibuka hada ndax lii dalaa yéem mu ne ko qaala naam waaw walal ji bari na seydina muhammad sallallahu alayhi mu ne ko huwa lak côté bii nga gis nii di ko xool yaa ko moom Safwan ne nga ne mu ne ko yaa ko moom mu ne ma taabat nafsu ahadin bi mithli hada illa nafsu nabi ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yeneen ma lay saar-saam ne ko yaa ko moom nag mbir mi jële ko kaw mu ne lii de bakkanu kenn teeyul ci joxe alal ju mel ju toll nii nga am ko di ko jox koo xam ne man safwaan gëmuma la duma jullit duma dara bokkuma ci xare bi dama ñëw rek di observer ngeen gañe ak ñi ci faatu yépp ak ñi la àndal nga jël lu toll nii jox ma ko loolu moom ab yonent rekk la bakkanam di di di dal ngir mu mën a def lii ci saa si mu daal di tuub moom Hunayn la tuub bi Hunayn jeexee mu ne ashhadu maa ngi seede ne amul benn buur bu ñu waru jàmm ci dëgg illa Allah ku dul buur yàlla waaw wa anna muhammadan te seydinaa muhammad abduhu jaamam la wa rasuluhu te ndawam la léegi ci noonu la dugge ci lislaam selon lii nii imaam al ibn asakir solo na ko waaye da ko solo ci yoon imaam al waaqidi bi sanadin da'if eh, léegi am na beneen wax bu ne boo xam ne sanad boo xam ne boobu wér na ñoom imaam alxaakim solo nañ ko imaam albayhaqi raxmatullaahi alayhima ak même imaam abu daawud ak sëriñam imaamu ahmad raxmatullaahi alayhi keroog mu ne bi nga xam ne ci la safwaan al yonent bi salaam mbubu koŋ yi après euh, yenn yi dañoo dafa am yu ci yàqu yoo xam ne gisatuñu ko sax halaka ba'daha yonent bi alayhi salaatu delloo koy li na ko nag boo boo bëggee yi perte nii ma xool soit ma jëndal yu mel noonu wala ma jox la njëg gi mu ne ko déedéet ana arghabu fil islam min zalik man lislaam laa gën a sopp ko loolu ci la dugge ci l'islam keroog après Hunayn moom Seydina Safwan ibn Umayya moom nag bi mu tuubee nag euh, da wax ne ndax après am na lum doon laaj yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu koy jox rek ci alal ji ndax dañu bokkoon ci al mu'allafatu xulubuhum comme ni ko imaam Muslim solo ak sëriñam imaamu ahmad ak imaamu tirmidi na ko noon imaam muhammad ibn sa'd az-zuhri az-zuhri rahmatullah ala al-jami' mu ne damaa laaj yonent ma lay saar mu jox ba ma laajaat ko mu may jox ba mu mujj nekk ki ma gën a sopp ci kaw suuf ndax mooy ñi nga xam ne dañ leen doon jox alal ngir bàyyi leen ci diine ji waaw loolu it politique la boo xam ne mën naa ne waaw xam naa ne yonent bi alayhi salaam da ko doon doxal ginnaaw bi Seydina Omar dindi woon na ko mais dafa amoon lu tax ndax dafa gisoon ne al dafa xamoon ne al xukmu yazulu ma illati yaduuru ma illati acte bi day wër-wër loog li taxoon la taxoon comme que dañoon na mu dindi woon ko mais bu amaatee loolu nit da koy mën a def ndax sa salaam def na ko ngir tenir ñenn ñi nga leen defal yenn. mais lépp day nekk lu dagan waxuñ ngay jël di def ay privilège nit koo xam ne ci lu xaraam nga koy defal privilège loo xam ne wowu ko non moo tax ci zakat gis nga azaka sax am na ci paar yi ñuy ñuy jox yi ñuy séddale am na wal wal mu'allafati qulubuhum ñi nga xam ne dañ leen di jox ngir nooyal seen xool ci lislaam ñu daal di des ci lislaam Sayyidina Safwan ibn Umayya nag nee dama doon laaj yonent bi aleyhi salaatu salaam mu may jox ma koy laaj mu may jox ba ni muy mujjee nag moom laa gin a soppati moom laa gën a sopp ci mbindeef yi léegi moom Seydina Safwan ibnu Umayya radiyallahu taala anhu euh, bi nga xam ne ci la tuubaat bi ci la tuub bopp soxnaam si xam nga soxnaam ko njëkk a tuub imaam Ibn Ishaq nee diggante bi ñu tuube bi soxnaam tuube ak moom un mois la def nga ne ne dañoo fas sëy ba mooy dañ ko def soxna soxnaam la doon ca takk gu njëkk genn takkaatu ko te masala yooyu gisoon nañ ko bi nga xam ne ci lañ doon gis kan kan lañ gisoon lu ngeen noonu koo xam ne soxnaa ma ko njëkkoon a tuub après yonent ma lay moom mu daldi tuub te yonent ma lay saar saam tëggaatul sëy bi mooy tasula ko da koo delloo ci sëy bu njëkk ba fàtte nga ko fàtte nga ko Seydina Seydina këru ki sayyidatu Zaynab al-Aas moom sayyidatu Zaynab ba ko njëkk tuub bu yàgg sayyidatu Zaynab Makka la tuub ñoom ñooñu njëkk a tuub waa kër yeneen ci wàllu saabsaab mu des ak moom Makka te moom même bi ñuy Médine ba ni ko fa borom këram di fekk yeneen ci wàllu saabsaab takkaatul sëy bi te tasu ko dana ko woon rek indil ma bañ ko jàppee prisonnier dana ko boo delloo indil ma sama sama sama doom. moom mu defoon ko moom Seydina Abul Aas non Seydina Abul Aas walla Abul Aas ibn Abul Aas ibn Rabi' léegi kon noonu la Sayyidatu Saf Seydina Safwan noonu la duggee ci lislaam euh, moom Seydina Safwan ibn Umayya radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa euh, moom nag euh, ginnaaw bi nga xam ne ci la tuub dafa nekkoon koo xam ne ku rafet lislaam la ndax kii dafa mës a dégg ñu ne ñu ne ñu ne am ku ko ne eh, yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ku gàddaa ku gàddaayul rek kooku alku na waaw ku gàddaayul kooku alku na Safwan dégg loolu ñu wax ko loolu yi imaam Malik radiyallahu anhu ko ñu ne ko man lam yuhaajira alaka képp koo xamante nii képp koo xamante nii gàddaayoo di nga alku ci saa si mu jóge Makka ñëw Medina dem dugg ci jàkka ji daldi tëdd di nelaw fekk mu sonn après am benn euh, euh, kii benn sàcc bu ñëw gis jàkka ji bàyyi fa bagage yi quoi xam mooy mooy tëdd noonu sonn teg bagage yi ci wet gi parce que dégg na ñu ne ko ku gàddaayul dina alku mu daldi daw dem Medina ñëw nag sonn boo mayul te may ay fekk heure yoo xam ne nit ñi fa gay guddi wala bon am benn sàcc daal di ñëw sàcc mbir yi nag ñu jàpp ko mu jàpp ko bi waa yi sàcc bagaasam yi mu jàpp ko léegi indil ko yonent bi alayhi salaam nag waaw yonent bi alayhi salaam daal di digle ne nañu nañu dog loxo bi léegi Seydina Safwan ne no man bëgguma nag ñu dagg loxoom waa ji bon yërëm naa ko quoi def naa ko sarax waaw def naa ko sarax ne yonent bi aleyhi salaatu ne ko fa halla qabla an taatini bi ah manoo ko woon a def nga mooy ba nga ko jàppee nga baaloon ko ko laata nga ma koy indil mooy foo jaari nañ dagg loxoom loolu lañ waxoon keroog bi ñuy gis xutbaab bi def fatxu Makka bim naan ñi bokk na li alakoon ñi leen jiitu woon li alakoon ñi leen jiitu woon mooy bu dee ne ab ku tedd moo sàcc ñu ba ko bu dee ne ku ku pauvre nag ci waa baa classe bi wala koo xam ne bokk ku faible moo sàcc ñu daal di koy teg pen bi mu naan waat naa ci yàlla ne bu doon Fatima doomu Muhammad alayhima salaatu wassalaam moo fakkoon Seydina Muhammad sallallahu alayhi dina dagg loxoom waxoon nañ la ne bala ngaa mën a def shafaa mooy di kii mooy avant ñuy indil juge bi avant juge bi ñuy indi affaire bi mooy ne man ngeen ko def à l'amiable loolu mooy lan nit boo xam ne comme kii Safwan bii mooy daf ko sàccal dafa sàcc sa mbir loo xam ne moo boo ko yóbboo ci juge bi ba mu leer ne moo ko sàcc si c'est avéré peine bi da koy dal yéen avant muy agsi ci juge bi nag man ngeen def àlam yàbb bu ngeen defee àlam ne ko bon soit dañ ma koy delloo indil léegi baal naa la demal wala boog bon jëlal nga dem loolu mën naa nekk garaawul loolu le mën naa nekk mais bés bu ngeen ñëwee ba indi ko devant le juge nag après manoo ñëw ba foog naan no kon bu ko def tar déedéet moo tax yonent bi alei saatu ne ko fa halla qabla an bi xanaa manoo ko woon manoo woon avant nga mu koy indil nga nga ne la ci moom waaw loolu imaamu Maalik indi na ko ci alxuduud ci almuwatta ci muwatta boo fa demee di nga fa fekk wax ji voilà moom xadis bi nag mursal la voilà xadis bi mursal la euh, imaam Ahmad it daal na koy solo raxmatullaahi alayhi euh, ci sanad boo xam ne daal dinay wér daal dinay jokkaloo léegi sëy euh, léegi nag bi ñëwee noonu euh, bi nga xamante ne ci la ñëw kon ne am nga nee dañ na ko bo bo boo gàddaayul alku nga loolu la yonent mi aleyhi salaatu salaam wax ku gàddaayul alku nga léegi ah mu ñëw nag ne yonent mi aleyhi salaatu salaam mais mu ne ko mu ne ko yaa rasuulallah yow yaa ne yow yow yow yow yow yaa wax ne euh, képp ku gàddaayul day alko yonent mi alay salaatu salaam ne ko déedéet aba wax na laa yaa aba wax bu farja ila abatixi makka ne ko déedéet aba wax bu dellul ci ci ci kiiw ci ci ci ci suufu makka sa nga newoon dellul imaam ahmad daal na koy solo ci sanad boo xam ne sanad bu wér la càllale ba càllale ba ñu wér nañu mu ne ko dellul te suufu Makka mooy ki ko wax nekkul ne lim wax du noonu si yonent bi alayhi ñuy ubbi Makka c'était ça gisoon nañ li aayab Anfaal ba doon wax ne gaa yi nga xam ne yéen ñoom ñoo gàddaayul amu ngeen ak ñoom dara maalakum fi min walaayatihim fi shay hatta yuhaajiru wa in istansarukum fi diini fa alaykum an-nasr illa ala qawmin baynakum wa baynahum miisaaq mooy aayab anfaal boobu doon wax que ne gaa yi nga xam ne mooy ne foofu gàddaay dafa newoon farata léegi nag te ci la doon tere ku nekk ci biir yéeféer yi noonu foofu ga ndax dangay fitnaal doo jaamu yàlla ñu lay fitnaal te am nga foo xam ne mën nga faa dem jaamu fa yàlla léegi nag euh, léegi loolu la mooy ku ko déggoon moom loolu la déggoon moo tax mu wax ko mais yeneen mais gis nañ ne xam naa koo kooku moom su sûr que fekkewul bi yeneen time ale saab saab nga keroog ba ubbee Makka laa hijrata bandal fathi amatul amatul gàddaay après fathu Makka mooy jóge Makka di demati Medina moo mënatul la ne walaakin jihaadu ni wa niyya jihaad ak yéene moo fi des mooy moom déggul woon lool ne mu wax lim dégg léegi Seydina Safwan gis nga ni ñu gaawee guyu njabootam yépp mu bàyyi ko ba mu déggee lool alku na ku gàddaayul mu demu ni mu gën a ñëw Medina ñëw tëdd ci jàkka ñi ndax sonn ba leen dal ko ci mu ñëw ne yonent bi alayhi salaam ne yow yaa wax loolu mu ne ko laa yaa Abaa Wahb déedéet yow Abaa Wahb ne ko demal ci suufu màkk si dellu waaw dellul fa nga jóge woon dellul voilà te xoolal li li suñu borom def xam nga Safwaan mi Safwaan bokkoon na ci ñi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam da doon ñaan buur yàlla rëbb leen mooy mooy temps Badar temps temps Quraysh temps yi nga xamante ne nii mooy euh, Badar ñoom euh, ba yonent bi aleyhi salaatu salaam di ñaan allahumma al'an fulaanan da ko doon def ci yenn julli yi waaw yal na nga euh, rëbb diw rëbb moom nii ci la woon Safwaan ba ni nga xam ne ci la aaya ba di wàcc laysa laka min al amri e, mooy ci suuratu al imran lii yaataloon nañ ko ci ghazwatu badr waaw ne ko amoo mooy loolu noonu du ci sa du sa buur yàlla mooy xool ku ko neex mu daal di def ci moom ngëm yàlla xool ku ko neex mu daal di koy xañ léegi ginnaaw ñooñu ñépp sax mu doon wax yonent mi alei satu salaam doon doon rëbb noonu ñoom ñépp mas tuub nooy abu sufyan la woon allahumma lan aba sufyan allahumma lan alxaaris ibn hisham allahumma lan safwan ibn umayya imaam at-tirmidhi daal dina koy solo imaam at-tirmidhi solo na xadiis bi eh, am na ci partie boo xamante ne ni imaam al-buxaari solo na comme niñ ko gise woon voilà voilà mu ne imaam al Buxaari rahmatullah alayhi mu ne kaana rasulullahi mooy ci saxiix bi ci yoonu Abdallah ibn al Mubaarak an Hanzala ibn Abi Sufyaan al Jumahi an Saalim ibn Abdillah mu ne yaquulu kaana rasulullah mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam daf ne woon yad'u ala Safwaan ibn Umayya wa Suhayl ibn Amr wal Haarith ibn Hishaam fa nazalat laysa laka min al amri shay waaw mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam da doon ñaan Euh, euh, euh, yàlla Safwan ibn Umayya Suhayl ibn Amr ak Harith ibn Hisham suñu boroom wàcca laysa laka laysa nekkul laka ñel la minal amri ci mbir yi mooy ci dogal bii nii shay ci dara mooy li nga xam ne seenu ngëmam lool xam nga ab yonentum du mooy dugalaate ci lislaam waaw mooy lislaam yàlla mooy xool ku ko neex yahdi man yasha mooy gindi ku ko neex waaye yudillu man yasha mooy xool ko neex mu seetaan la nga daal di sànku waaw <coughs> moo dox mu ne ko wa ma ala rasuli illa al balaghul mubin yeneen ci amul lu dul di woo di jottali jottali bu leer ak ñépp a ci yem mooy lasta alayhim bi musaytir waaw mooy ne gaa yi man nga def lu ne mais ndax dinañu gëmam hidaaya Euh, li nga xam ne irshad ñoom am nañu ko mooy di tegtal orienté nit ñi waaye nag bi nga xam ne mooy hidaaya bi nga xam ne mooy tax nit ki nekk julli lool ci buur yàlla la ne moom mooy xool ku ko neex mu daal di lay def jullit mooy xool ku ko neex mu bañ la koo def malgré tout ça Seydina Safwan mu dina tuub ba mu déggee lii mu daal di ñëw ci saase yonent bi alayhi salaatu wa salaam ko déedéet dellul dellul Eh, yow Aba Wahb daldi dellu fa nga xamante ne nii mooy fa nga jóge woon voilà léegi moom Seydina Safwan bokkoon na nag ci ñi gën tabe waaw bés bu ne dañuy nettali naan bés bu ne. Eh, ñoom dañ doon dañ doon leele ñam waaw bés bu ne bés bu ne dañ doon leele ñam bés bu ne waaye dañ doon joxe ñam di leel miskin yi ñi ñàkk ñi ñu leen di jox loo xamante ne moom lañuy dunde bés bu ne da ko doon def moom Seydina Safwan ibnu umayya radiyallahu taala anhu wa ardaa eh, te doon na wax ne comme que mooy te lool ci jaahiliya la ko doon def moo tax bi mu tuubee mu naan man daal fépp foo xam ne mas naa fa nekk di fa def lu baax man dinaa fa dellu ci jaahiliya dinaa fa dellu ci lislaam di fa def lu baax waaw fu ma masa toog di fa def lu lu baax ca jaahiliya dinaa fa dinaa ko def ci biir lislaam ginnaaw gi euh, fekke woon na ghazwatu Yarmouk waaw bokkoon na sax newoon na njiit ci benn ci parti armée bi moom Seydina Safwan ibn Umayya radiyallahu taala anhu wa ardaa a kon nag moom Seydina Safwan a loolu même doomam yi noon lañ meloon noon lañ meloon dañu newoon ñu tabe ñoom waa kër Safwaan ibn Umayya radiyallahu taala anhu wa ardaa moom nag mu ngi génn àddina selon imaam al-Madaayini l'an 41 l'an 41 ñee nañu ci la génn àddina moom Seydina Safwaan ibn Umayya ibn Xalaf radiyallahu taala anhu wa ardaa wa naa bihi wa ja'ala a'ali si firdawsi maskanahu wa ma'waahu insha allah kon xam naa tey dañuy yem ni jataa bii di ñëw ñu gis beneen kilifa ci kilifaay màkk yi yitu comme mooy kan mooy ki nga xam ne moo ne woon en chef ci sulhul nga xam ne moo ne woon kilifaay waa Quraysh bii nga xam ne moom lañu waxoon mu daldi ñëw ngir daldi e, def accord yak yonent bi aleyhi salaatu ci sulxul xudaybiya kooku moo doon kan dàkkantalam pour jox la indice moo doon aba yazid abu yazid moo doon dàkkantalam kooku nag mooy kan moom lañuy gis insha allah ci jataa bii wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhana yasifun wa salaamun ala al alamin